mu ngi tuddoon Waa'il ibnu Hujr ibnu Saad dàkkantalem ne woon Abu Hunayda alxadramiyu Abu Hunayda alxadramiy am nañu ne am nañu ne Waa'il ibn Hujr ibn Rabi'a ibn Waa'il al-Hadrami Waa'il di doomi Hujr Hujr di doomi Rabi'a Rabi'a di doomi Waa'il al-Hadrami ko joowoon Hadramawt loolu la boroom al-Isti'aab wax di al imaam ibn Abdil Barr al Andalusi radiyallahu anhu kanta boroom alisti boroom siyaru a'laami nubala di al imaam al adh-Dhahabi rahmatullah alayhi dana Waa'il ibn Hujr ibn Sa'd Waa'il di doomu Hujr di doomi Sa'd dakkantalam di Abu Hunayda al-Hadramiyu ahadul ashraafi kaana sayyida qawmihi lahu wifaada wa soxba wa riwaaya loolu la ci teg moom boroom al siyar al aclaam li al imaam ad mu ne ahadul ashraaf bokkoon na moom seydina Waa'il ibn Hujr kenn la woon ci sang yi ci noble yi kaana sayyida qawmi moom moo doon sangu waa ñoñam mu ne lahu wifaada ñeel na ko ak laxas gu mu laxas ñëw ci yonent bi salaatu wassalaam di délégué wa soxba ñeel na ko tamit li nga xam ne mooy ak àndandoo ak aleyhi salaatu wassalaam wa riwaaya te soloo na ci moom seydina ibnu Hujr radiyallahu taala anhu nettelem mu ngi tàmbale ci jamonoy wufuud yi muy délégation yi doon ñëw ci aleyhi salaatu wassalaam al imaam al bayhaqiyu raxmatullaahi aleyhi dafa solo ci dalaa'ilu nubuwa naka noonu al imaamul buxaariyu lu ko jiitu ci at taarixul kabiir al imaam al bazaar naka noonu tudd na solo na lii ak imaam al tabaraaniyu raxmatullaahi alal jamii dikkuk seydina waa'il ci yonent bi alayhi salaatu ak ni al imaam a al imaam al bayhaqiyu dafa def baabu quduumi waa'il ibn hujr baabu quduumi waa'il ibn hujr bunta ngi dëgmaluk seydina waa'il ibn hujr du ibn hajar du doomu du ibn xijr ibn xujr ibn xujr waa ilu waa ilu ibn xujr moom càllaleem imaam al bayhaqi dane dakara muhammad ibn xujr an saciid ibn abdil jabbaar ibn waa'il ibn xujr an abiihi an Abdil Jabbaari an ummihi ummu Yaxya an Waa'il ibn Hujr an Hujr annahu qaala Seydina Abu Bakr al-Bayhaqi raxmatullaahi alayhi mu ne dakara Muhammad ibn Hujr mu ne Muhammad ibn Hujr dafa tudd ne an Saciid ibn Abdil Jabbaar ibn Waa'il ibn Hujr ñii fami wam la an Sa'id ibn Abdil Jabbar Sa'id jële ci di doomi Abdil Jabbar Abdil moom di doomi Wa'il ibn Hujr jële ci baayam da Abdil Jabbar Abdul Jabbar Abdul Jabbar jële ci an ummihi mu jële ci yaayam di ummu Yaxya la yaayam tuddoon an Wa'il ibn Hujr yaayam moo nettali jële ci boroom këram di baayu ki nga xam ne mooy doom ji ni Abdul Jabbar seydna Waa'il mu ne balaganaa duhuuru rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ana fi mulkin fi mulkin azimin wa taatin azima fa rafadtu dhalika wa raghibtu fi llahi wa fi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa fi diinihi mu ne balaganaa daf ñoo jote fekk lan moo ñu jote feeñuk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak wooteem ay mbiram moo ñu jote fekk wa ana man wa'il fii mulkin azim maa ngi ci nguur gu rëy rëy rëy rëy gu màgg màgg màgg wa taatin ak topp goo xam ne la ma samay administré doon topp azima gu màgg tër yi waaw ndax moom waa il ci famille wu buur la bokk moom baayam buur la woon ci buuru arab yoo yële moom ci la bokkoon moom mii ci héritier yi la bokkoon ci prince héritier yi nee na ba ñuy ba ñu xabaaru yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ay mbiram di dikkee man ci loolu la ma fekkoon waaw nekk ci rafaahiyatu nguur waaw nekk ci li nga xam ne la majesté de la royauté ak bànneex yaag la mu ak dag yaag ak pouvoir ba ak doole ya jam àndal waaye daal bi mu bi ma yëgee loolu mais nag ñoom bi ñuy yëg mbiru yonent bi alayhi salaatu mooy pa bañ koy dóora yónni ba mu nee màkk lañ ko yëg non lii mooy jamono yuufuut yi fa la mbiru yonent bi alayhi salaatu salaam gina siiwee ndax après fatxu Makka parce bi fatxu Makka amee comme que Makka ñépp fa doon dem caara bi mu leer leen ne at mii moom jeex na ña doon jiite aj ga di waa Quraysh kat abu sufyan wa xisbu mbir ya deñ na seen loxo ndax léegi jullit ñaa ko yor loolu moo gën a tax mbiru yonent bi alayhi salaatu wasalaam siiw waaw te loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamoon moo tax ane ba mu yónnee seydna abu bakar radiyallahu ngir mu dem jiite ci ajja ba suuratu baraa aaya ca wàccoon mu wax seydna ali radiyallahu mu dem jàng ko foofu bu ko defee ñépp yëg ko ca ujaaj ya ca ay Arafat ak ay Minan ak yooyu waaw léegi kon mooy moom ñoom yëg nañ ci lañ yége ne ah waa Makka yorotuñ ci la ko xabaaru yonent bi alayhi salaatu wassalaam dikkale nee na nag bi mu demee noonu nag farafatu zaalika gis nga nguur gu màgg gi ma newe woon ak topp gu màgg gi ma samay administré doon topp ñi ma nga xam ne maa leen jiite ak ñi nga xam ne ñun suñu fami c'est une famille këru buur la woon ay buur lañu woon nit ñu màggale woon ak nit ñu doon toppe waaw nee na loolu lépp nag ma daldi koy bañ ba lépp wa raghibtu fillaahi wa fi rasuulihi wa fi diinihi salawaatullaahi wa salaamuhu ma xemmeem ba fa loolu lépp xemmeem ci buur yàlla ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam ak diineem ji di lislaam loolu daal laa xemme ma génn ci nguur waaw génn ci facilité ngir dem di dugg ci diine joo xam ne xamaguma ko waaye xam naa ne daal diinullahi azza wa ak wa rasulihi alayhi salaatu wassalaam daal moo gën ko waa noonu la laxase jóge fa mu newoon waaw jóge fa mu newoon ca yaman waaw ca Hadramawt Hadramawt dëkk bu siiw la ba léegi ci yaman Hadramawt ku fa dëkk lañ naan alxadra duñ la wax alxadramawti de <laughs> alxadrami waaw Hadramawt waaw léegi mu ne nag ma daal di ñëw nag fa ci yonent bi alayhi salaatu salaam ma la dem hmm? boo seetloo gis nga histoire am nii moom xaw na wuteeg am na ko ñu gisoon koo xam ne mbiram it nii la xawoon a mel ci ay bànneex la ne woon ay presque nguur moom doonul woon buur waaye presque loolu lañ ko jàppe woon ba mu ñëwee traitement ba yonent bi aleyhi salaatu salaam doxale woon ak moom lu raw lool lu mel noonu ta xaw ëpp lool tuuti la doxale kii parce que xam ne ni ñi ay nit lañ yoo xam ne niti nguur lañu mu doon Seydina Adi ibn Xaatim keroog ba mu dawee dem Sham ba sëram bañ jàppoon beneen bi ne am moom la bàjjanam la amatuhu ba mu demee fekk ko foofu la ñu libéré yonent ma lay saa saab libéré ko mu dem fa ngir réprimander ko ngir dugg ko ndax li mu daw bàyyi ko fa bañ jàpp ko prisonnier ba mu ñëwee di tuub si yonent ma lay saa saab gis nga doxali bu particulier bi mu doxalee nag moom muy ñëw jël ne ko jël yéreem jël njeganaay ne ko toogal waaw ma ne ko déet mukk yaa ciy toog mu ne ma déedéet yow yaa ciy toog ma wax wax mu ne ma maa ciy toog ma toog ci moom mu toog ci suuf ma ne waay <laughs> waaw parce ñoom ay niti nguur lañu te lool lañ xamoon yonent bi aleyhi salaatu salaam mi jàngale anzilu naasa manazilahum kama fi muqaddimati saxiixi abul xuseyni al imaamu muslim bnu lxajjaaj al qushayriyu an naysaabuuriyu raxmatullaahi aley moom mi jàngal nit ñi ne wàcce leen nit ñi seen place dee leen wàcce nit ñi li nga xamante ne mooy seen place mu daldi leen mu daldi doxale noonu ci teral gi mu teral ndax ñoom loolooy seen place mooy ay nit lañ ñoo xam ne ñu màgg lañu ca seeni ñoñ seydina Wa'il ibn mu ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu salaam jóge Hadramawt nee na fa lamma qadimtu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi maqdami qabla an aqdima bi salaasin waaw nee na bi ma agsee dëgmal agsi Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam nee na am ci saxaaba yi radiyallahu anhu wa anhum ku ma nettali ne ma wala sa lenn ci saxaaba yi nettali ma ne ma ne yow de laata ngay ñëw yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax na bégal nañu ne nañu bég ci dëgmalu ko waa ilum nu xujur mu ngi ñëw mu ngi ci yoon bi di ñëw laata may ak mal laata may dëgmal laata may agsi trois jours avant may dëgmal wax na ma lañu ko wax waaw trois jours laata may ñuy dëgmal lañu wax loolee léegi eh, nee na bi ma agsee nag fa lamma qadimtu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sallamtu alayhi fa radda alayhi bi ma duggee agsi ci yonent bi alayhi salaatu salaam dama koo nuyu mu daal di may fay nuyoo wa basata li ridaa ridaa wa ajlasani alayhi yéeréem lu jël yéeréem yéeréem yéere xam nga ridaa ak izaar isaar mooy bii féete suuf rida mooy féete kaw bu jël làmbaayu kawam la dindi moom alayhi salaatu wassalaam daal di ma koy lalal wa ajlasani alayhi mu toogloo ma ci ne ma toogal fii allahu akbar te lii ci jàkka ji laa du këram xam nga sa Sa'id euh, ke euh, Adi ibn Hatim radiyallahu anhu moom day ñëw ci jàkka ji yonent mi teral ko fa ba pare ñu dem mu ne ko ñuy dem kër nee na maa ngi romb benn jigéen taxawloo ko di wax ak moom ma ne hé kii du buur de parce que kii bu doon buur lii du am ak ana garde yi nee na demee këram ma mu dugg ma dugg ci la jëlu njegenaay lu nooy ne ma toogal ma ne ko mukk yaa ciy toog mu ne ma mukk yaa ciy toog ma wax wax mu ne ma maa ciy toog ma toog ci ma foog ne foo ne lay toog moom mu toog ci suuf si <laughs> di waxtaan ak man waxtaan woo wële wu am solo woo wële <laughs> kii nag bi mu ñëwee ci jàkka ji ci jàkka ji la jële ridaa am làmbaayu kawam daal di koy lalal ñépp di gis du nit ñépp nekk jàkka ci di ko gis amoon am na ci benn riwaay boo xam ne nee na bi ma ñëwee ba kii yonent mi dafa woote da ne assalaat dafa woote noddukat bi ne assalaatu jaamia ci riwaay imaam at-Tabaraani du nuudiya assalaatu jaamia li yajtami annaasu sururan bi quduumi Waa'il ibn Hujr ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam woote as-salaatu jaami'a am nga salaatu jaami'a waxoon naa la boo xam ne man moom déggatuma masuma koo dégg sax <laughs> waaw benn jàkka bu ñu naan as-salaatu jaami'a man de koo dund moom yi rekk laa koy gis amaana nag sama classe geeg yooyu bu dee ñi ci yor jàkkaak ñiy toppatoo yooyu xam naa dañu koo xamut a ah, wala sax xam nañ ko waaye amaan dañoo foog ne concerné wuñu ndax bu mbir mu rëy xewoon mais du heure julli boobu kenn du dem du noddu dañ naan as-salaatu bu ko defee nit ñépp ñëw ko dégg rek xam ne mbir mu màgg am na lu ñu war a yëgle waaw bu jaree luñ jóg léegi rek la ko ñu def ko nee na loolu lañu wax waaye noddukat bi loolu nit ñépp ñëw ngir lan ngir ñu bëgg ci dëgmalu akse ki nga xam ne mooy waa ilum na xujuru man ngir nit ñi li yajtami an naasa naasu ngir nit ñi dajaloo suruuran ndax bëgg bi xuduumi waa ilum na xujuru ila rasulillah ci dëgmalu seydinaa waa ilum na xujuru ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kon bi ma agsee ma nuyu ko ah sallamtu alayhi ma nuyu ko mu daal di may mu lalal ma ridaa om mooy eh, eh, làmbaayu kaw mu dindi ko lalal ma ko ne ma wa ajlasani alayhi mu ne ma toogal ci lii ñépp di xool ci jàkka ji bi mu defee loolu summa sa'ida bara ci jàkka ji la de bu Medina bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw yéeg ci minbar bi bi mu defee loolu ba toog loo après wa aq'adani mu toogloo ma ci wetam ma def bi mu fi mu lal mooy fi mu lal dafa lal toogloo ma ci wetam wa rafa'a yadayhi wa hamida wa athna alayhi wa salla ala nabi sallallahu alayhi wa wajtama annaasu ilayhi fa qaala lahum nee na moom naa Seydina uh, uh, kii Waa'il ibn Hujr mu ne yeneen bi alayhi salaatu salaam gis nga ci bar bi la ma tegal affaire ma toog ci wetam après mu mu mu wa rafa'a yadayhi mu ngi yëkkati loxo yi nag di ñaan kontaan di sant borom bi subhaanahu wa ta'aala wa hamida mu sant buur yàlla wa asnaa alayhi bàkk ko wasalla ala nabi mu julli ci boppam julli ci yonent mi aleyhi salaatu salaam ah, mooy comme bu doon commencé xutba fekk nit ñu bari ñu ngi ci jàkka ji nit ñi fees nañ del ci jàkka ji fa qaala lahum yonent mi aleyhi salaatu salaam ne leen kon parce que salaatu jaami'a boo ko waxee nit ñi ñëw doo ñëw ñu ñëw nga naan bon non mooy da ngay def day fekk discours ak loo xam ne ñépp a ko war a yëg xamal leen ko waaw te lu màgg lay doon du nekk ay. bon asalaatu jaami'a gaa yi ñëw nga naan leen mais gisu ngeen fii sama portable bu réer ah non non loolu moom kenn du ci asalaatu jaami'a suwaay hey même bu dee yaay imam imam quand même woo nit ñi ba ñëw yow premièrement nashdu la fil masjid ngay def da ngay wër lu réer ci jàkka ji <laughs> lu la mbooloo mi war a wax ah ak gaa yi <laughs> ah lan lañ ko war a wax. ah laa raddaha llahu ilayk innal masajida lam tubna li hada ah loolu de lañu yonente mi aleyi saatu salaam waxoon de ah bu dee sunna la ñuy doxal yàlla <laughs> na bu la ko yàlla delloo ndax jàkke yi kenn ko tabaxul ngir lii innal masajida da dëgg-dëgg jàkke yi lam tub li hada kenn ko fi tabaxul ngir seen lii di wër di wër ngay gëléem yu réer kon salaatu assalaatu jaamia lu am solo yonent bi aleyhi salaatu wa salaam daal di sant yàlla bàkk ko daal di julli ci boppam mu ne ay yaa ayyuhannaas éeyéen nit ñi hàdda Waa'il ibn Hujr mu ne yéen nit ñi hàdda kii ngeen gis Waa'il Hujr qad ataakum ibn Hujrin qad ataakum min ardin ba'iida min Hadramawt taa'ian ghayra mukrah raagiban fi llahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa fi diini baytihi ha wa fi diini wa fi diini nabiyyihi baqiyata abnaa almuluuki baqiyata abnaa ilmuluuki loolu la yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne yaa ayyuhan naas yéen nit ñi hada Waa'il ibn Hujr mu ne hada kii Waa'il ibn Hujr kii mooy Waa'il di doomu Hujr waaw ataakum min ardin ba'ida dikk ne nag gis nga ni koy gis nii suuf su sori la jóge fu ataakum dikkal ne min ardin ba'ida ci suuf soo xam ne su sori waaw mooy jógewul bu ci ci ci wet gi de fii nii fu soriwul de fu sori la jóge min Hadramawt Hadramawt la jóge waaw gis nga teralaate teral kilifa ak teral gan waaw ak koo xam ne dafa ñëw ngir nan ta'ian gis nga bi mu ñëwee nag ñëwam ji ta'ian yeneen ma lay saar saar mooy wax ay mbiram moom <laughs> voilà moom mu ngi ñëw neewu ko lan moo la indi lan moo tax nga ñëw nan nga ñëwee d'ailleurs laata muy ñëw trois jours avant ne bégal na leen ne waa ilum no xojru mu ngi ñëw waaw ñii ñoo jara defal ab ab ab ab ab ab ab kii bu mag te rëy waaw mais accueillir ay jukatu film ñépp génn loolu moom caaxaan la dëkk bi yépp génn ñu baare tali bi yépp ndax la dañuy accueillir ku sàggan ah accueillir ku sàggan nag ña koy accueillir kon dañoo war a sàggan moo tax waaw waaw ndax xamuñ dayoy ala qadri ahlil azmi tati al wa tati ala qadri ahlil kiramil makarimu yonent mi aleyhi salaatu wassalaam ne leen nag moom mii ataakum min ardin ba'ida min Hadramawt da leen a dikkal jóge ci suuf su soori min Hadramawt jóge Hadramawt taa'ian ghayra mukrah waaw kenn ko forcéwul nekk moom da def ci coobarewu mooy moom la neex mu jóge foofu kite nguur ghayra mukrah kenn ko forcéwul bundu xataaluñ ko foofu de ca ruwaayatu ba mu newoon principauté ga mu newoon fa mu newoon suuf sa mu newoon woon ci nguur kenn bundu xataalu ko ngir mu génn fa waaw waaye daf ko neex mu délaissé yépp daldi ñëw kon lu ko fi indi yonent ma lay sarsan mu ne raaxiban fillaahi wa rasuuli wa fi diini nabiyi mu ne lenn rekk a ko tax a jóg nag mooy xemmeem ak sopp gu mu sopp bëgg gu mu bëgg buur yàlla moo ko tax a jóg yaa wi seede rëy na de yonent ma lay sa saam seedeel nit ni kii moom sopp yàlla bëgg yàllaa tax mu ñëw <laughs> loolu du ko seedeel ku ne ah ah non non non bu kenn foog yonent ma lay sa saam xamul mu jaamala de ci caaxaan ah non jamais loolu ñun ñëpp war na loolu loolu loolu c'est une évidence waaw mooy jamais muy raggal gannaaw kenn caaxaan ne ci caaxaan mu la ci non non non laa ilaha illa allah kaana yuhibbu lillah wa yaghdabu lillah da doon sopp ngir yàlla da doon mer ngir yàlla kenn bu kenn yaakaar nag di nga nekk ci lu naqar yàlla nga ñëw mu lay kii di nooyal aka di la rangal sa gannaaw jamais waaw da gis mu mer mu gisee ñu xotti xormaay yàlla yi wala mu gis shariat yàlla wi am ku ciy war a teggi dara wala mu ciy wax dara gisoon nañ Seydina Usaama pourtant alxibb ibnu alxibb di soppeem bi di doomi soppeem bu mag bi Seydina Zayd ibnu Haarisa radiyallahu anhuma waaye keroog ba mu ñëwee ca xaadisatul maratul maxzumiya xaadisatul maratil maxzumiyati ah keroog ba mu ñëwee ngir intervenir ca mbiru ndaw soo sële bokkoon ci waa banu maxzum daldi woon jël sàcc yonent bi alayhi salaatu salaam li mu koy sopp sopp dafa mer ne ko atashfa'u fi haddin min hududillahi ya Usaama waaw ne ko ndax dangay jéem a intervenir di ñaan intervention di ñaan ñu ràmm ci lan pen boo xam ne ci penu yàlla yi yàlla teg la mu mer wax la mu waxoon ba wa aymullah bala bu ca tegoon alayhi salaatu wassalaam kon du mujaamala kenn waaw ci caaxaan yi mukk mu seedeel Seydina Wa'il ibn Hujr ne kooku moom li ko fi moom mii li ko fi indi mooy lee dara sopp buur yàlla sopp ndawam beeg diineem alayhi salaatu wassalaam loolu kese ko fi indi moo tax mu génn ca nguur gëm ne woon kan moo pare ci lool <laughs> bari na ñu bari lii seen obstacle mooy avantage yi ñu ne ñoom dañoo àggul sax ci li kiy àggoon ñooy duñu buur te xam nga buur lu mu doon tekki jamono yooyu il faut pas ñu koy jàppe comme léegi ni ñu dégg buuraan comme ay reine d'Angleterre nga xam ne budget parlement bee koy voté non loolu léegi la mais même ñooñu ñooñu lee rois les la les reines d'Angleterre ak roi d'Angleterre one xaw ma mais gaa yooyu noonu gaa yooyu am nay temps ba ñu nga xam ne ñoo jiite réew mi mbir yi demewul woon ni mu demee nii de seen budget kenn du leen ko voteel ñoom ñooy sëq ci mbir yi lu leen neex seeni waaway dem seeni naqare gi yépp amu fi ay parlement gi yépp début ba amuloo waaw parlementaire rek yooyu mooy mbir yemew loon de waxoon naa la gis nga yu mel noonu boo bëggee xaw a jëli nan la meloon dangay xool waaye Corée du Nord bi ni mu mel ci peuple am kan daa xalaat naan Kim Jong Il sawaay wala sawaay gaayee koy voteel budget mu moom li mu bëggee dox waaw comme bu dee bon man Arabie saoudite damaa desee xam nan la demee exactement quoi mooy en mooy façon buur lañ yoo xam ne ñoom seeni waaw ak seeni déet mooy dox moom ci loolu la baax lu mel noonu ñun nag mu balool ndax lan buur yàlla ko jaral ñun moom da ngay gis gaa yoo xam ne li leen tere jaamu yàlla dëgg dëgg jaamu yàlla du dara lu avantage yu ñu am quelque poñeto àddina mu ñuy am quelques liasses de billets yi ñuy am par mois tax na ñu faat julli àjjuma seenu dund gi yépp daanaka xanaa ñu am vacances te amee vacances programmé nañ leneen mooy dem tukkeeg def leneen waaw parce que lan parce que quand même c'est moo tax yow sa dund nga bëgg a toog dootoo demati àjjuma parce que bon damay fekk au waaw est-ce que loolu foog nga ne yow tran loolu nan nga ciy àndeek tranquillité d'esprit waaw am na gaa yoo xam ne ñemewu wax dëgg fa ñu ne parce que avantage la am mooy li kii doon wax keroog jataay biy weesu abu alxama abu abu xaarisa abu xaarisa di ibn alxama lan la doon wax dane woon moom ba muy wax ba mbokkam bi ci wax du najraan nee na bam ne ko mais bi mu naan wax waaju bu waxee wax ju ñaaw ci yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne ko wax ju ñaaw jooju ci yow lay dellu yow yaa am wax ju ñaaw jooju ci yow la dellu yow la mu ne ko lu tax loolu mu ne ko parce que que ñu jëm mooy yonent bi ñu doon xaar mu ne ko ah bu ma jaaxal sama sama sama frère mais lan moo tax gëmoo ko kon mu ne ko parce que yi ñu ñuy gisoo xéewal yi ñu defal yëpp karaamaat yii ñu ñu defal xéewal yéeg ak nit ñu fi màggalee anoblir ñu def ñu ay ay noble hein def ñu ay ay ay ay sang sawaay yooyu yëpp ak liñ ñu jox ak nit ñu dëgg nit ñu dëgg nit ñu gëdd bi ñu jox looloo tax loolu ay obstacle la yoo xam ne nag gaa yi dañ koo xam de gis nga gaa yi léeg-léeg buñ la bëggee coincé ñu xam ne yow xam nga waxoon naa ko fi benn bés ne gis nga gaay yi képp koo xamante ne dangay wax te yàlla tax ngay wax ci diine jii te yàlla tax il faut yenn yi nga moytu leen waaw parce que bu dee analyse jaamida nii rek une analyse jaamida boo ko defee nii waaw mooy danga naan opportunité la parce que xoolal nit koo xam ne imaginez ku ñëwoon ne la saway yow fii mu ne sa duruus yi ngay def am na solo léegi nag ni ngay def dangay fexe mais bàyyil ma kii la ak benn station rajo de la place ma fexe nga nga nga am fa kii boo xam ne danga fay jàngale euh, bu ko defee yow yow sa lii nii ngay def ñi ngay toucher bariwul te am na solo alors que boo ko defee ci rajo bi gàndum public ngay toucher xam nga loolu boo xoolee noonu côté boobu boo ko seetee danga naan waa ji wax na dëgg parce que l'essentiel mooy na mbir mi na xam-xam bi génn te na surtout na dab nu gën a nu gën a bari noonu lay baaxe euh, léegi léegi nag boo xalaatee noonu danga naan ah mais waa ji wax na dëgg ah mais sauf ko loolu nag poison la cadeau cadeau cadeau empoisonné la parce que même bu dee ne loolu wax na dëgg mais dangay xam ne mbir yi daa na muy demee surtout boo suñu rajo yi ñoo xam <laughs> bés boo fa duggee di nga commencer nag di gis ay affaires yoo xamante ne nii yoo yoo xam ne sharia koy bañ nga ko doon wax ne lii baaxul di di jottali li sharia wax léegi dootoo wax parce que gars yi fiñ la dugal la waaw mais loolu nag loolu mooy mën naa da loolu ku xaw a faible lay dal mais koo xam ne faiblewul te gëmam dëgër na te tamit mooy yoonam newu ci waaw kooku moom loolu du ko dal foofu parce que mais nag ah dafa dul yàgg dafa dul yàgg parce que gars yi lu ngeen man di wax ne way way on s'est mis d'accord que ne moom dinañ la bàyyi nga wax moo dinañ la jox liberté comme ni nga doon waxe fële ah fii nii ubbil nañ la lépp mais problème bi mooy même bu dee directeur ba ko doon signé wax na dëgg sax dëgg woon na ci wax ja mais c'est que opinion bi ak tamit ñi ñuy woowee kilifa diine li gën a bizarre mooy ña nga xam ne daanaka lii ngay def ñoom ñoo ci waroon a sax nekk ci ku nekk fekk leen ci kuy dem baleen ci ñoom ci boppam ñooy plaindre waaw ci borom rajo bi waaw ak ak ay taalibeem ak seeni taalibe yu mel noonu walla sax ñuy wax wax yoo xam ne ngir taalibe yi dem toj rajo ba walla ñu fitnaal waaja hein ngir ñu fitnaal waaja loolu la ñuy def <laughs> loolu la ñuy def bu ko defee nag yow gis nga bu dee dëgëroo mooy ya nga doon bañ yépp ngay nangu te doo ci man te ci man dara te doo ci man dara parce que tamit dese gaa nekk ku dëggu dëggu koo xam ne parce que lool du ñépp ko man wax dëgg ci kanamu ay caaxaankat surtout koo xam ne boroom pouvoir la du ñépp ko man a ah. awooy ah kalimatu haqqin amaama imaamin jaa'ir ci kanamu koo xam ne njiit la président la moo xam lu mu doon jaair ku dëng loolu du ñépp ko man waaw avantage yi kon ñu bari moo leen tere jàll ah mooy seen obstacle yi gën rey rëy bu ma ko fi bàyyee nu may def waaw si am xam ne liggéey bi ñuy def baaxul ñoom moom ñoo yées sax am nañ ca nag salaire bu baax mais charia day tere lii parce que dañuy jaay sàngara par exemple mais boo waxee ñu ne ah nan la ñuy def mooy yooyu ñoo leen téye ñoo la leen téye nekk ci rek di uti excuse moo fii manuñ ci dara di tuumaal borom bi que ne moo la teg ci condition yoo xam ne manoo def leneen lu dul lii waaw wal iyaadu billah kanta Seydina Wa'il ibn Hujr mi ñu ëppale woon ku fiy woote avantage moo la ko ëppale woon ndax moom buur la woon doomu buur la woon mu baleet waaw mu bàyyi lépp comme ne Seydina Mus'ab tamit defoon Makka moom doon loon buur mais Makka moo fa newoon mais ki ginoon na ki ginoon a sol sol rafet ndax ay baayam ak yaayam moom liñ ko na pare woon bi ko defal def amul kenn ku sa bàyyi ak sa day am sax puissance financière boobu ak te waxatu balaa di la defal loolu hmm? mais malgré tout ça mu ne fa xëlëb tout moom seydina Mus'ab ibn Umayr Mus'abul xayri radiyallahu anhu dem ba gis nga na yaram ma meloon seydina Waa'il ibn Hujr yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne haadaa wa ayyuha nnaas yaa ayyuha nnaas éeyéen nit ñi haadaa Waa'il ibn Hujr kii mooy Waa'il ibn Hujr qad ataakum dikkal na leen min ardin ba'ida ju suusu sori min Hadramawt bàyyee koo Hadramawt ta'i'an ghayra mukrah nekk koo xam ne dafa coobarewu ah la ñëw kenn forcé wu ko waaw de son plein la ñëwee la dëgg ma la ñëw ci man sans aucune contrainte raaxiban fillaahi sopp buur yàlla bëgg buur yàllaa ko undi wa ak ndawam wi wa diini nabiyihi ak diine yonentam bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne moom nag baqiyatu abnaa'il muluuk muluuk mu ne moom mii nag des la mooy ci descendant la ci li des ci buur yi amoon foofu la ca Hadramawt moom mii ci ñoom la bokk mooy mooy mooy <laughs> mu ne baqiyatu abnaa'il muluk moom reste la ci doomi buur yi waaw moom mii ci doomi buur yi la nee na bi yonent mi aleyhi salaatu salaam waxee loolu fa qultu maa ngi toog ci minbar bi ci wetam naan ko yaa rasuulallah maa huwa illaa an balaghana zuhurak wa naxnu zuhuuruka wa naxnu fi mulkin wa taa wa ataytuka raagiban fi diinillah fa qaal sadaqta <laughs> nee na mi yeneen tibaale saa saa mu waxee lool ma ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa ne ko maa huwa man daal nekkul illaa balaganaa zuhuura zuhuuruka ñun daal nekkul lu dul ne sag feeñ sag feeñ daal mooy këne yàlla yónni na la bi ñu xabaar bi dikkalee rek wa nahnu fekk ñun ñu ngi fii mulkin azimin ci nguur gu màgg màgg wa taa ak topp gu ñuy topp buur ak dagam ak yoo yële wa ataytuka raaxiban ca saase laa la dikkal ma dikkal la raaxiban sopp fii diinillaahi ndax diine yàlla ji laa sopp fa qaala yonent ma lay ne ko sadaqta wax nga dëgg wax nga dëgg waaw <laughs> allahu akbar am na ci beneen riwaaya da ne bi ma ñëwee bi may lalal kii bi bi muy wax dane hada Wa'il ibn Hujr jaa xubban lillahi wa li rasuli kii mooy Wa'il ibn Hujr dafa ñëw sopp ndax sopp buur yàlla ak ndawam bi nee na mu lalal ma ab lal mooy yéreem bi <laughs> toogloo ma daldi may taf ci boppam mooy taf ma nii mooy comme booy akolaat nit nga jàpp ko nii xëcc ko téye ko nii taf ko sa kaw mu ne mu taf ma wa dammahu ilayhi wa pare wa as'adahu al <laughs> wa xataba naas ba pare mu mu mu mu mu xutba nit ñi ne leen irfaqu bihi fa innahu xadiisu ahdin bi mulk ne leen nag ne yonent la saa saa teg ci ne irfaqu bihi mooy nooy leen ak moom mooy yéen jullit ñi moom mii bu ngeen di doxal ak moom bu leen doxalante comme kenn ci yéen ni ngeen di doxalante keneen ki déedéet mooy dee leen bàyyi xel statuum bi mu amoon allah irfaqu bihi fa innahu xadiisu ahdin bi mulk parce kii hein parce fa innahu ndax moom xadiisu ahdin bi mulk parce que bi mu jógee ci nguur yàggul waaw mooy ci nguur la jóge kon nag dee leen ko préserver loolu dee leen bu leen doxalanteeg moom ko bo xam nga euh, saxaaba yi radiyallahu ñu ci ëpp gisoon nañ seen état niñ meloon ak yooyu mooy xam nga ñoo xam ne yàgguñoo am wala amuñu woon ñoom ni ñu doxalante seen biir yemul ak ñoo xam ne ay bourgeois la ñoon xam nga bourgeois wala koo xam ne vrai mais imaginez koo xam ne palais de la république la dëkkoon nga xam ne bu bu bëggee génn mais oto bi day taxaw chauffeur day taxaw oto boo xam ne fu mu jaar bu bëggee motard yi dar ko sax moo koy dar ba fa mu jëm bu bëggoon a dem Dakar Saint-Louis taf taf mu àgg te tali bi ñépp lañuy wàcc motard yi dar ko ñuy wiiw wiiw yi ba ilaa ndar bu àggee daanaka fa muy dugg lépp fu mu toog fépp nooy fépp sedd moom bu sonn ci dara waaw bu naree ñibbiwaat day kii rek gaa yi ne acca gaa yi motaar yi daraat ko ñu toppaat ci tali bi bu bëggee dem tugal mooy de aéroport fii ñu yóbbuwaat ko utal ko foo xam ne boo maywul sut présidentielle avion présidentiel lay doxantoo mais kooku ak hélico yéeg yooyoog mbiru nguur géeg fast de nguur yéeg saam yooyu mais imaginez nag waajoo xam loolu lépp mu war koo ba lii tamit dañ est-ce ñëw rek couper tëb affaire bi léegi naan ko sawaay ci tool bi mu agsi rek nga ne ko acca jëlal gopp bi nga dem ci tool bi acca mu way déet l'islam loolu nag du l'islam am na ñoo xam ne jàpp nañ ne loolu mooy tarbiya mais loolu da dul tarbiya yonent bi aleyhi salaatu salaam moo dàq tarbiya ñépp kii bi mu ñëwee neewul acca waaw ñëwul mooy mbir yi ndànk-ndànk la yaa Hanzala saatan fa saa ndànk-ndànk ar rifqu gis nga mooy ak nooy ak lewet waaw ci lépp waaw moo tax mu ne woon loolu lu mu dugg rek ar rifqu ndànk teey def ndànk def teey te dal lu mu dugg mbir bu mu dugg da koy rafetal lu mu génn nag da koy ñaawal ak parax paraxeexu way brutalité lu mu dugg da ko yàq da koy ñaawal da koy gàkkal moo tax yeneen tibaale saa saa mu ne irfaqu bi euh, nooy leen ak moom te xool leen ni ngeen di doxaleek moom doxalal leen moom comme parce que moom xadiisu ahdin bi mulk bi mu jógee ci nguur yàggul allah ah <laughs> kon loolu moo tax l'islam dafa Hmm, mooy diine ju mat mooy diine ji mat waaw ñi xamul dara nag dañuy foog lislaam l'islam moom eh, saa yi diine la joo xam ne saa yi ñoom moom savoir vivre yooyu bokk ci mais ñooñu mooy les kuffar ak les munafiqun al kibaar ak ñi nga xam ne ñoom lañuy déglu ci jullit ñoo xam ne ndax sax seen yéene baax na waaye di déglu ñoo xam ne jaruñoo dëgg tax nañu am image bu bon ci l'islam waaw waaw yonent mi alayhi salaam moo tax boo gisee imagineel koo xam ne tubaab boo xam ne fii bi mu néewee tugal fii nii mu dëkk baayam bourgeois la daanaka moom argent de poche am rek ci une semaine ëpp na saleeru gaa yoo xam ne dañuy xëy tous les matins di liggéey mais kooku bu bu bu bàyyee loolu lépp ngir diine ji est-ce que yaakaar nga ne. li normal mooy bu ñëwee rek bu dee am nañ possibilité di ko dimbali ci yu mel noonu yoo xam ne yu mu bëgg la yoo xam ne lu dagan la mais xam nañ ne lu mu bëgg la te dagan na te yoo xam ne moom mënatu koo am est-ce que jàpp nga ne mos buñ ko manee duñ ko ko defal tuuti du ñu am sax luñ ko defal bu ñu mënee lépp sax ñu defal ko est-ce que loolu foogoo ko mais loolu nag mooy esprit wu mu ne irfaqu bi moom Wa'il ibn Hujr mii maa ngi leen koy dénk yéen sama saxaaba yi radiyallahu ngeen joxlanteeg moom doxlante goo xam ne ci teeyaku dal ak tamit di bàyyi xel état parce que moom xadiisu ahdin bin mulk waaw li mu jógee ci nguur yàggul lii laa doon wax ci Seydina Adi ibn Hatim xam nga lii laa doon wax ne boo ko doxaloon léegi nga gis lamdaa yu bari ne ah oustaz moom wala sëriñ yi nii rek lañ mel dañ leen a logal suukar eh xoolal mooy anzilu naasa manazilahum wàcce leen nit ñi seen wàccuwaay lan moo tee conférence bu amee conférence su diine le ab ministre bu ñëwee lu ñuy def dañ koy toogloo ci basan yi kenn du ko toogloo ci basan yi mu am ay fauteuil yu ñu teg ci fauteuil yi lañ koy toogal waaw lu nag duñu ko def sans pour di am ay ay ay complexe non kenn du doxal na di complex waaw ak tamit ñoo ngi jéggalu bu fi wax dara ñoo ngi jéggalu jéggalu ay mbooloo mi waaw ñu ngi jéggalu waaw monsieur le ministre dafa ñëw xam naa bu ñu ko manee rek kii ci kii bi amul jéggalu amul jéggalu na kenn du doxal sut na naan maa ngi jéggalu dangay naan kii diw mu agsi ñu ne ko ñëwal waaw bu doon sax xamoon nañ dañuy ñëw dañ ko waroon a waajalu chaise ak fauteuil am bu baax laata muy agsi loolu mooy sunna bu ñu kenn fontoo naan gars yi jëmatuñ dara xool leen rek ñoom nii lañu ils connivence xaw ma connivence ak ak ak nguur yi dañ leen a logal fii mu ne seen kër seen ceeb ñii wa ko niinal yee nga wax loo am loo xam ne xamoo ci dara te du dëgg waaw ba pare ngay tuumaal koo xam ne kat xam-xamam xamoon nga ne sell na parce que def na lii mais manoon nga ko laaj est-ce que da nga koo mas a xame muy def lu dul loo xam ne teguwul ci sunna mais boo ko gisee mu doxale nii wa ko politicien ngeen koy woowee mais kilifa la lan ngeen bëgg mais lu la ko teree laaj nga ne ko mais ah man de na lu ma jaaxal li nga doxale kii de bëggoon naa xam ne loolu moom dafa am cosaan ci sun na wala dund yonent mi alayhi salaam bu ko defee mais dañ ko fiy bàyyi dooruñu laaj ba pare nag di jëw waaw nga gis ñoo xam ne moom jaral na leen sax jour boobu lañ koy bàyyee bégg moom la tànt bi ñenn ñu ne léegi ay ay ay jàngaleem sax doo duñ ko dégg ñii koo foog ne ñoo ci tane oustaz nii lañu ñu mel ñii gëmuñu dara koo foog ne ñoo ci tane boo ñëwee ba ci biir gis ne ñoom ak nguur gi nii lañ daal ay waaye baax a baax a jafe. wallaay gis koo xam ne ku sell la moo jafe. boroom xam-xam bu sell alors que yow ci sa bopp yaa sellul waaw te yaa xamul dara moo tax ngay wax loolu voilà kenn du ñu teree teral ñoo xam ne ay kilifa lañ monsieur le préfet bu fi ñëwee dañ koy teral kenn mënu ci tuus te nag kenn du fi jéggalu mën nañ leen ko leeral nag ne leen waaw nettali leen comme nettali bi bu Seydina Wa'il ibn Hujr ne moom ba mu ñëwee yonent ma lay saar saar bi yéreem la dindi yéeréem la dindi réem làmbaayu kawam la dindi teg ko ci minbar bi loo ko ci ñépp toog ci suuf waaw moom mu toog nekk ci wetam di wax di màggal ay mbiram di wax li nga xam ne moo ko fi tax ñëw ba pare ne na jëflante moom jëflante bu rafet ak xaw a méngoog état bi mu jóge woon muy état wu nguur parce que kii bi mu jógee ci nguur yàggul waaw gouverneur bu ñu destitué day ñëw rek ngeen ne ko toogal ci suuf non xadiisu ahdin bi mulk mu ngi door a jóge nii ngeen ñëw bëgg koo toroxale noonu l'islam d'accordul ci loolu déedéet ngeen ko doon teg ci kaw destitué nañ ko démb ñeneen a fi rek nga bëgg mel ni benn sagar noonu l'islam du d'accord ci loolu teg leen ko ci wet gi moom it waaw parce que moom xadiisu ahdin bi mulk bu ñu kenn fontoo léegi nag bu defee lool nag du ñu jël waxtaan wi nag di ko di ko aj ci ñoom comme ni ñenn ñi tamit di def nga xam ne dañuy mujj bàyyi waxtaan wi di taggaati kese loolu it taxul a jóg nit ñi mais kenn dul tere ñu daal di leen teral màggal leen waaw gars yi nag foog nañ ne ñoom bala ñu naan waajee dëggoog voilà non moom moo baax ci gars yi ça il une dent qui dure contre les politiciens contre nguur gi loolu noonu moo amul njariñ loolu du objectif tam sëriñ ñi ñuy wax yooyu yépp imaam yi ñuy wax naan seen xutba yi nga gis ñu koy partage ci réseaux sociaux yeeg YouTube ak fu ne ah naan saa nitu dëgg yaa ngi imaamu dëgg yaa ngi nga xam ne moom fu mu waxee ngir dal nguur gi la loolu nag du lu ko lislaam di mooy imaam boobu moom xamul xamul statuam te xamul li ko lislaam digal waaw parce que l'islam lépp ci sutura lay nekk moom moomu bu dee ne am na possibilité gis waa nguur gi wax ak ñoom ci foo xam ne kenn du ko yëg bu dee yàlla kese tax lu tax deful loolu te loolu la lislaam di woote waaw waaye xaw yi suturaak nekk ci mbedd mi di jaayu ak dëggu ci ci micro yi loolu loolu loolu da manque de sincérité sax waaw te inna allaha ma'a as-saadiqin buur yàlla ñi mu àndal mooy mooy ñi dëggu boo amee loolu leen di wax yo bu dee yor nga seen numéro yow man ngaa ñaan audience boo ñaanee audience gars yi moom amuñu mais yow boo ñaanee audience am ko lu la teree ñaan audience nga dem wéet ak monsieur le président képp yéen ñaar kese wala ak ña ña mu war a wéetal ci ay conseillers mag yooyu yow nga ñëw wax ko ne ko ah man de lii de gis naa ne mbir mii wax dëgg yàlla naqari na borom bi naqari na yonent bi alayhi salaam ma bëggoon nag ngeen jóg ci ndax mu ngi xew ci réew mi. waaw mais gars yi bari du ñu def lool de ci télé yi lañuy ñuy toog ak rajo yi ak seen xutba yi gars yi di naan naan vraiment gars yi dañuy mujj sax politiser imam bi xutbaay iid yépp surtout nag yu iid yi ci la gars yi kiiwee yooyu amul benn njariñ bu ko defee ñu naan waa ji il a fait le buzz wal iyaadu billah ayna al imam wal buzz al iyaadu billah yooyu mooy yéen yi nga xam ne léegi danga koy gis voilà nee na nag <laughs> yonent yonent bi alayhi salaatu salaam nag bi mu waxee ne irfaqu bihi fa innahu xadiisu ahdin bi mulk nee na fa qultu inna ahli ghalabuni ala alladhi lii nee na ma ne yonent bi alayhi salaatu salaam gis nga samay ñoñ roi mooy suñu famille royale ba ba ñégee ne ci yow laa jëm la nga xam ne samay àqlaak yi ma amoon yëpp dañ koo nangu dañ maa noot ci yama amoon de yama amoon yëpp ak yama moomaloon sama bopp sax nangu nañu ko waaw fa qaala yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko ana a'taytuka huwa wa a'taytuka du'fahu yonent mi alayhi salaatu salaam ko maa wax ma lan la <laughs> maa lay jox loolu li gis nga sa àq yi njël bu dee alal la juñ jëloon maa lay jox alal ju tool noonu mais waxuma la lool rek wa a'taytuka du'fahu dinaa la jox saa duul <laughs> moom laa la doon wax sànq ah ji nga xam ne argent de poche am tubaab boo xam ne fii la newoon daanaka argent de poche am par par par semaine moo ëpp lu ñu bari di xëy di am lool bu dee dafa ñëw ñëw te lislaam tax mu bàyyi lépp ngir diine ji génn ci condition yooyu baayam mere ko dagg lépp comme ni Seydina Mus'ab ni ko yaayam defoon radiyallahu anha baayam mere ko dagg lépp ñu déshérité ko kooku nga foog ne bu ñëwee ci ñun ci jullit ñu nu ñuy def bu ñu ko lee dañ ko koy defal defal ko ci lenn bu dee man nañ lenn bu ñu mënee lépp sax defal ko xoolal yeneen ma lay sa sa mi wax moo ne ko mane <laughs> maa lay jox ana antikahu maa lay jox lépp laa lay jox lépp laa lay jox wa a'taytuka di'fahu waxuma la li nga li ñu nangu ci yow ci ci say àq mais maa lay jox saa double mais ma ne dama lu koy fulandil defal la ko ñaar <laughs> moo tax mu daggal ko suuf su rëy la ko daggal ne ko demal jël ba pare <laughs> mu ñaanal ko wa da'a lahu mu ñaanal ko wa masaha ra'sahu mu raay boppam alayhi salaatu wassalaam raay bopp Seydina Waa'il waaw wa qaala mu ne allahumma baarik fii Waa'il wa waladihi ne yow bi yow sama boroom eh, barkeelal Waa'il nii yal na nga barkeel Waa'il barkeelal ci moom hein wa waladihi ak doomam barkeelal ko njabootam wa waladi waladi mooy baarik fii waa'il ci waa'il wa waladi waladihi ak doomi doomam mooy ay sëtam Allah te kooku mooy ñooñu ñoom dañoo texe te juddooguñu <laughs> moo tax a nit moom xam nga yonent bi alei saa salaam dane at-taqiyu as-sa'idu mooy ki texe ca biiru yaayam waaye ash-shaqiyu ki nga xam ne moo texee di mooy ka texee di ca biiru yaayam même am na ñoo xam ne moom xamal nañu ne am na ñoo xam ne ñoom ba ñuy texe waxuma la seen biiru yaay mais new seen yaay ak seen baay sax xamanteeguñu wala sax juddooguñu waaw wala xamanteeguñu kon kay newagul sax ci biir ba mais texe na comme lam waxoon lansaari allahumma arham lil ansaar amma fir lil ansaar wa awlaadil awlaadi ansaar laa ñoo ñépp texe nañu am nañu njéggal am nañu lépp te kat di dooguñu moo tax buur yàlla daal ngëneelam yi moo màgg te lu ko neex képp lay def fa ngay xamee ne fa'aalun limaa yurid daal saa yi moo fi ne lu ko neex lay def woon naa la gis nga itinéraire yi gaa yi teg yi mu teg sax ci loi naturel yi mu teg ne mbir yi lii ay loi la yoo xam ne moom moo ko teg nii lay demee ñu bari di ko woowe loi naturelle buur yàllaa ko def mais loolu moom tënkuwul ci yooyu de bu ko neexee mu teggi yooyu yépp defal koo xam ne fi gaa yi jaar ñépp duñ mu jofal mu dox ko lu gaa yi feñ jaar amuñu moom promotion la lay defal boo xam ne saay la promotion badaha waaw léegi nee na mu ñaanal ma loolu nag eh, ñaanal ma raay sama bopp bi ñaanal ma nag nee na ba pare ah, mu ne kii Muawiya mu utal ko ngandum kër ngandum domaine wa amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Muawiyata ibn Abi Sufyan an yunzilahu manzilan bil harra yonent bi alayhi salaam ne Seydina Muawiya nag ne ko yow Muawiya waaw ne ko mu ne ko mu ne naa Seydina Muawiya ne ko wàcce ko mu boole maak moom ne ma wàcceel wàcce ko benn wàccuwaay boo xam ne ci alxarra waaw ab quartier la woon bu ne woon Médina mu ne ko wàcce ko foofu gandum domaine nee na nag <laughs> fa masha ma'ahu Seydina Muawiya nag di dox ànd ak moom <laughs> wawaa ilun raakib <laughs> Seyna Waa'il mu ngi war mooy dafa waroon aw fas wala géléem Seyna Muawiya di dox war koo yóbbu rek fi nga xam ne <laughs> fale ko yonent na lay saab saab wax wàcce ko foofu mooy nga kii ko fa te duñ ko fa teg ci àll dem seen yoon non oh mooy ay dalluwaay yu baax waaw waaw man kaana yu'minu billaahi wal yawmil aaxir falyukrim dayfa ah moom mi jàngale loolu yée képp ku gëm buur yàlla ak bés pénc ba nay teeral ay ganam ganam nee na eh, Seydina Muawiya topp sama gannaaw nee na bi ñuy dox nag ñuy dox di dox di dox di dox mu ne ma faqa Muawiya ne ko ne urduf nii xalfaka wa shaka ilayhi harra ramsa mais ñuy dox comme que foofu day tàng yéen gars yi dem aj xam nañ ni muy tàngee foofu noonu waxuma Makka de Medina même Makka tàng Medina it pare nee na mu ne ma euh, Muawiya ne ko <laughs> ibn Abi Sufyan ne ko mais euh, euh, bon ne ko waa il ah kii bi naaj bi tàng na de ak suuf si fii nii xeer yi nii dafa tàng fi may dox nii mais tee nga maa supporter mooy tee nga maa euh, ma toog sa gannaaw ci fas wi wala ci gëléem gi <laughs> nee na ma ne ko <laughs> lastu min lasta min ardavil muluk <laughs> nee na ma ne ko noo yow bokkoo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy topp buur yi mooy ñi buur yi supporter di leen teg ci seen waruwaay yi yow bokkoo ci ñooñ loolu moo tax duma la supporter qaala nee na Muawiya nag ne ko mais mais kon fa alqiila ya naa lay ka bokk mais kon sa dàll yi nga sol noonu comme que yow moom doxoo yaa ngi ci kaw man naaj waa ngi may rey sama loolu mooy wane ne kon moom soluloon daal la mais kon sa dàll yooyu noonu doo ma ko te neewul yonent saa salaam du ay yow mais yonent saa salaam doo wutali daal la boobu ndax fañ jëm dafa sori te ndaañ bi dafa tàng gis nga parce que diggal la saxaaba yi radiyallahu bu yonent ma lay saa salaam waxee amul xaar mu jóg dem ci tàngoor weeg tànk neen mu ne sëy naa waa il <laughs> mais waaw comme que bañ nga maa supporter mais sa dàll yi nga sol noonu comme que moom jariñu la ci foofu ba ba ñuy àgg bu ñu àggee ma joxaat la mais doo ma ko jox ma koy sol comme ça ñuy dem. nee <laughs> na Waa'il ne ko laa inni lam akun li albasahuma wa qad labis labistuhuma <laughs> ne ko man de ko déedéet man du ma sol bu ma ko xasee sol rek mooy du lu may summi du ko joxewaat te man xas naa koo sol ba pare mais <laughs> Muawiya ne ko mais mais inna ramda ah lu ma wax sànq ramsa non ramda ci la Ramadan jóge mooy luum mooy dafay tàng jër xeer yi tàng jër suuf su tàng jër mu naan ko mais inna ramda qad ihtaraqat qadami de qadamayya de yo Seydina Muawiya naan ko mais Wa'il <laughs> mais xeer yu tàng yeeg suuf su tàng si mu ngi lakk sama ñaari tànk yi de xaala Wa'il nee nee ko amshi fii dhilli naaqati kafaaka bihi sharafa ne ko doxal ci sama ginnaaw géléem la waroon voilà doxal ci sama ronu géléem gi ci takkandeeru sama géléem gi deel dox ci gannaaw fii dhilli ay aywa ci ombre sama géléem bi dee ci jaar di romb kafaaka kafaaka bihi sharafan doy na la teraanga yow boo newoon Hadramawt bañ gis la gars yi dañ lay ñee sax lu fekk nga ànd ak man rek day yàq day yokk kot <laughs> yokk na sa kot kon kay garaawul si tàngoor wi rek garaawul tàng na garaawul dàll yi sol naa ko te lu ma sol duma ko joxe waaw supporter du mën a nekk parce que yow doo ko ñuy supporter bu bokkoo ci ñi ngu way nguur yi supporter sa tànk yee ngi lakk ndax tàngoor weeg yooyu loolu garaawul jaaral ci sama ginnaaw giléem gi rek ci ker gi xoolal sama gëléem gi ci keram dee ci jaar loolu nag doy na la teraanga <laughs> mooy dem na ko mbiru buur de <laughs> neen nag boo ñu àgg ba defal ko lool après Seydina <laughs> Waa'il euh, bi nga xam ne ci la euh, jële nag yonent bi alayhi salaam waaye xadiis comme bokk na ci nettali julli yonent bi alayhi salaam waaw bim naan comme lim ne ci saxiix imaam muslim imaam al buxaari indi na ko ci juz raf'ul yadayni mu ne man euh, waa'il xalfa rasulillah fa salla fa ra'aytuhu yarfa'u yadayhi idha iftataha as-salaa wa idha raka'a wa idha qaala sami'a liman hamidah wa hakadha ah mu ne ci xadis bu wér mu ne man gis naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam julli naa ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam sallaytu xalfa rasulillah fa ma gis ko yarfa'u yadayhi idha iftataha as-salaa mooy buy commencé julli allahu akbar yëkkati loxo yi léegi loolu masala yooyu mooy masala est-ce que da koy yëkkati bam àgg ci côté nopp yi wala da koy yëkkati ba mu àgg côté mbagg yi loolu par exemple waa jumhur ñoom dañ ne côté bu agsee ci mbagg yi baax na waaw mais boo ci waay def mooy ñaari xadis yépp wér mooy xadis yi wax yooyu yépp wér mooy bu ci waay def baax na te li gën sax incha allah mooy léeg-léeg ngay def bi léeg-léeg ngay def beneen bi waaw bu ko defee nga dajale ñaari xadiis yépp bu ci nekk wér na ci yonent bi alayhi salaatu nee na ma gis ko bu duggee ci julli allahu akbar miftaaxu salaa ah nee na buy sujjóot buy buy rukon tamit wa idaa raka mu yëkkati loxo yi allahu akbar mooy takbiratul intiqaal yi ñuy wax ah nee na wa idaa qaala sami allahu liman xamid mooy bu sëggee ba bay jóg ne sami allahu liman xamida yi mu yëkkati ah loxo yi def allah booy yëkkati loxo yi Allahu akbar buy bu sëg booy bu rukoe buy yëkkati sami allahu liman xamida yi loxo yi waaw waaw ba ci bii moom parce que bi Qays ibn Abi Haazim moo ko jële ci moom ilal non Qays ibn Sulaym ah Qays ibn Sulaym al-Anbari voilà xaddatani alqama ibnu waayil qaala xaddatani abi moom mu yëkkati ba ci nopp yi fii la doon yëkkati allahu akbar yi ba ci nopp yi léegi nag <laughs> ah, mu ne bi nga xamante ne nii moom seydina waayil ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah ci la ndax moom kon ci délégation yi la ñëw mooy gis nga moom dafa yéexe a ñëw moom ay lan diis yooyu la ñëw hein bi nga xam ne après yonent bi aleyhi salaatu pour euh, jeexal jamonoy Seydina àddina di dox di dox di dox di dox di dox ba Seydina Muawiya radiyallahu anhu nekk xalifa <laughs> bi mu doon wax eh, waa mais xay mais waa il dooma dooma supporter yow bokkoo ku doo ku ñuy supporter parce que buur yi duñu supporter ku mel ni yow mais sama tànk yi nag dooma alsa dàll yi déedéet xas naa koo sol te bu ma xasa sol duma ko summi di ko joxe mais mu may lakk de xoolal sama kerwu géléem gi mooy tàngooroo jant mi nekk au zénith <laughs> wala yu mel noonu en tout cas tàgg da jël àll ker kew keru géléem gi dee ci jaar lool doy na la teraanga <laughs> àddina di dox ba Seydina Muawiya radiyallahu anhu nekk xalifa nag eh, eh. eh. nee na moo tax moom ci boppam moo ko nettali mu ne bi nga xamante ne nii fa lammastuxlifa ataytuhu bi ma dikkalee bi nga xam ne ci la nekk euh, euh, xalifa ñu def ko mu nekk xalifa ah xadiis bi nag mu ngi ci musnadu al imaamu ahmad ibn hanbal ci sanad boo xam ne bu wér la <laughs> waaw wala xasan mu jaar ci si simaak ibn harb <coughs> léegi mu ne bi mu nekkee xalifa nag moom muawiya ibn abi sufyaan radiyallahu anhu ma ataytuhu man Wa'il ibn Hujr ma dikkal ko ma dikkal ko parce que finalement moom moom <laughs> nee na ma ko dikkalee fa aq'adani ma'ahu ala sarir fa aq'adani ma'ahu ala sarir bi ma Seydina Muawiya gisee ma ñëw agsi mu toogloo ma ci ci ci bi mu doon toog mooy fi mu doon toog moom en tant que xalifa ci kaw mu toogloo ma ci wetam la ma teg fa dakkarani al xadiis nee na mu fàttali ma ne ma yaa ngi fàttale ko ba ngay dóor a ñëw <laughs> waaye yaa ngi fàttale ba ngay dóor ñëw ci yonent bi alayhi salaam mu boole ma ak yow <laughs> nee na mu fàttali ma affaire bi nag nee na fa qultu fi nafsi maa ngi wax nag sama sama fond intérieur naan bon layta ni kuntu xamaltuhu bayna yadayya nag naan bon vraiment nag <laughs> bon aka neexoon nag aka neexoon nag vraiment maa ngi maa ngi rëccu vraiment aka neexoon nag bés boo bële mu may fàttali nii aka neexoon nag ma yëkkati woon ko nag tegoon ko sama wet quoi parce que quand moom dafayul neewul oh waa ilyaani nii <laughs> anal xalifa yow xaaral bon yow yaa ngi fàttaliku bés sàngam ah léegi ana ngunu ginaar yi dugalal leen ma ko ca biir déedéet <laughs> daf ko indi teg ko ci kaw wa kaana karami seydina Muawiya moom moom ku tabe tabe la woon moo tax waa Sham dañ koo soppoon sopp ku jéggi dayoo waaw waaw nag la ne woon <laughs> mu mu ne mu mu nee na affaire bi daal mu fàttale loolu ma ne ah lii de moom yéeme na moom lii de moom aka neexoon temps yooyu ma defaloon ko loolu le moom Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan Irak nag la ne woon fële génne àddina ca iraq fa la newoon fa la wàccoon moom seydina Waa'il ibnu Hujr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa mawaa